bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'd fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wa sab'iin baabu husnil xuluq walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a tàmbali kon buntu bu bees bii ñu ne woon buntu bu am am am am solo waaw allahu akbar képp ku yàlla may li muy wax yow moom kat najawta xan na jaw yow moom xan na jaw yow mucc ma waaw na ta mucc ma allahu akbar muy chapitre soixante-treize wala garab soixante-treize juróom-ñaar fukk ak ñett mu ne baabu xusnil xuluqi chapitre bunt bi wax ci rafet jikko ah, dafa ëmb lépp rafet jikko moom daa ëmb lépp lu yiw waaw lépp luy yiw rek comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi saa saam di leerali ci biir al imam mu ne qaala allahu euh, euh, chapitre bi walillahi alhamdu wal minna ñu war koo dalal li nga xam ne mooy al arbi'a shahri ramadan al mubarak le ñu njëkkoon a tàmbali non le vingt quatre ramadan mille quatre cent quarante cinq waaye vingt trois pour ñuy tàmbaloon walillahi alhamdu wal minna di ko tàmbalee ci e, dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mi nga xam ne qad ataahu allahu jawaami'al kalim waaw alladhi utiya jawaami'ul kalim wala nga ne qad ataahu allahu jawaami'al kalim waaw moom mi ne borom bi moo ko jox ay kàddu yoo xam ne dañu mëdd yu concis waaye yu bari ay maanaa yu ci nekk yoo xamante ne ku ne mën nga ci jël ba doyal te du jeex muy commencer comme li mu waxoon ne day ubbi li nga xam ne mooy bunt yi ci lenn ci alquran laata muy dugg ci wàllu xadiis yi mu ne qaala allahu taala fay nag di nga ne saay mayul koor gi laa jàpp mais koor gi jàpp ma soj la rek waaw loolu moom qadara allahu wa ma shafa borom bi mooy dogal te lu mu dogal la mu def loolu la waaw la dongo de waaw waaye yi mu ne bu ñu rawante woon nga xam ne jeexala guma perdre guma allahu akbar kon mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawe de yéegu de nee na wa innaka la ala xuluqin azim suratul qalami ayakat mën a borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na wa innaka dëgg-dëgg yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa laa yaa ngi ci kaw xuluqin ay jikko azim yu magga magga magga magga magga magga magga loolu suuratul qalami suuratu nuun wal qalami te ñeenteelu aaya ba waaw borom bi tagge yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne mu ngi ci kaw jikko yu rafet taaroo taaroo taaru moo tax mu ne woon dañ maa yónni ngir ma mottali saalihal axlaaq waaw li rafet ci jikko yi teddaa ngay jikko yi waaw moom la ma borom bi indi te li borom bi wax dana yaa ngi ci kaw laa la dane ko yaa plafonné moo jikko yu baax yi bu doon ne mën nañ ko gam-gale gam-gamle lu nekk ci néeg yonent bi saa saa boo ko féete kaw moo leen tiim te ci moom lay jóge mooy ni mu doxale loolooy rafet jikko lu mu doxalewul nag loolu rafet jikko waaw yow jàpp ko foofu rek waaw yu bari nag am na xadiis yu jotoon a gis yoo xam ne ci bunt bi imaamu Nawawi rahimahullah ne ko diwax yeneen tubaab yi saa saam ñu laaj ko lan mooy rafet jikko bu wax waaw ne lii mooy rafet jikko al birru husnul xuluq comme niñ gisoon dina ko ndiwaat fi waaye rafet jikko boo ko bëggee. boole yooyu yonent bi saa saam wax mooy xoolal nan la doon dundee comme que borom bi na ne ko yow yaa féete kaw wala ala yaa ci kaw xuluqin azim jikko yu mag yu màgg yee màgg yaa ko féete kaw kon kay da xool dundam foog nga xam dundam waaw boo xamee dundam nan la doon doxale ci occasion bu ne nga doxale noonu waaw looloo tax borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw nekk na pour yéen. ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam royukaay boo xam ne bu rafet a rafet la bu mat la kon wa innaka la ala xuluqin azim wala wa qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na walkaadimiina alghayza wal aafiina anin naasi wallahu yuhibbul muhsiniin waaw borom bi doon tagg aay bi yàgg nañ ko fay gis de waaw wal kaadimiina al ghayz allahu akbar waaw moom yàgg nañ koo gis moo tax duñ ci yàgg taxawoon nañ ci boo xoon li nga xam ne moom la ñuy nettali Seydina Ali Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn ah, ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' ñenn ñi tamit di ko nettali ci Amr ibn Maymun ah, at-Tabi'i al-Jalil rahmatullahi ala al-jami' moo tax euh, duñu ci taxaw noonu yàgg nañ koo gis aay bi suñu moroom di tagg way ñu baax ñoo ñële mu ne ñoom bokk na seeni jikko wal kaadimiin al ghayb borom jot rafet jikko du nekk ku réactionnaire déedéet koo xam ne fu mu mere ñëpp yëg ko boroom bi ne déedéet ñooñu nag au contraire wal kaadimiin al ghayb dañuy nëbb seen meruk seen taruk mer waaw dañu mën a retenir seen bopp am benn maîtrise ci seen bopp xanaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxul woon laysa al ghina an kasrati al gharab innama al ghina ghina an nas waaw nee woon na koom dëgg-dëgg nekkul ci bari dajale waaw yàlla xam nga ni ñun noonu lañ ko jàppe te Seydina Abu Dar radiyallahu anhu niñ la ko waxoon boobu ah nee na man yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana ma yaa Aba waaw Abu yow lan nga jàppee richesse aka ah, ah, ah man ko yonen sa salam da mooy bari la ci affaire yi <laughs> a ko déedéet innamal ghina ghina al dëgg dëgg woom mooy woomu sa xol nga doyloo yàlla doyloo lim la jox te doo lorñe bët soo jël sa bët bi di ko daaj ci boroomu euh, yëfi àddina yi déedéet walla tàmbu ay naak waaw bul jël sa gët yi di ko jéggi ñu leen di xool nga leen di ñee turidu zinatal xayaati dunya waaw kon la richesse c'est la richesse du cœur innamal ghina dëgg dëgg la richesse koom ghinal qalb mooy richesse de ton cœur kenn mënu laa jënd waaw loo ñàkk ñàkk ñàkk borom alal yi buñ foog ne mën nañoo def lu xaram ba pare di ko jaari ci yow parce que oustaz nga mais bon amoo ñu bëgg jaar ci yow nga dagana la leen yoo xam ne moom lañ nekk day caay caay du dal du dal la waaw moo seen alal ñi ngay taxañ boole xooloo ko sax waaw comme que ñoom nag nit yi matérialiste la ñu jàpp ne tout le monde est matérialiste waaye yow bu la borom bi maye gënal qalb allah laqad a'taaka xayran kathiran wallah kon mu ne wal kaazimiina ñi nga xam ne dañoo maîtriser am ghinan nafs waaw <coughs> dinañ leen def loo xam ne jar na ñu àjjanti ka leen ko def de tooñ tooñ waaye ñun ñëpp du seen mer ba daanaka ki leen ko def sax day foog ne waa ji est li ma ko def metti na ko non mais est-ce que ça est-ce aussi est-ce quoi parce que ça va n'a pas réagi comme ni ma jàppe woon na day mer dal sama kaw walla wax ma wax ju tànga mu ne ñooñu nag noonu la ñu wal kaadimiina al ghayb wal aafiina bu ñu ko nëbbee du ñu yem ci nëbb kese ah <laughs> xam nga mën nga nëbb sa mer ba pare waaye sanction ya nga xam ne ñoo war a dal ko waa ji mu ne ñoom nag wala afina anin nas sont très indulgents pour les hommes pour les gens ñi leen def lu noonu dañ leen di jéggal waaw jéggale koo xamante ne bii du bàyyi trace moo duñ la jéggal ba pare bis bu nekk ñu la koy xoole na yow mi ah, yaa fi defoon bis sàngam di la xoole bëtu lool di la ko rappeler déedéet ñoom bañ la jéggalee lañ ko fàtte wala afina anin nas borom bi nag ne wallahu te borom bi yuhibbu dafa sopp almuhsiniina allah way rafetali waaw ñu ne borom bi daa sopp lii lépp lu borom bi sopp jaam bi yow gaawal xaral sa tànk tugay ngir mel noonu waaw sopp na ñi nëbb seen mer loolu nag yow parent bi <laughs> parent bi surtout yow gis nga xale yi <coughs> dañ lay daa mel ni borom bi da leen indi ñu tester la <laughs> waaw ngir xool yow nan nga def ak aaya yi ak muñ te boroom bi nee na yow yeneen saa salaam ñi ma la wax nga bégal ma mooy nga bégal leen mooy way muñkat yi wa bashiri saabiriin waaw <laughs> bégalal ma joxal la bonne nouvelle muñkat yi léegi nag borom bi waxoon na afa hasiba an-naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun waa mais nit ñi dañoo yaakaar ne daal dañ naan gëm nañ yàlla ay way ñun ñoo mën a sellal te kenn du leen nattu ah bi ne mukk tama nattu woon ñi leen jiitu woon borom bi nee na dinaa leen nattu yéen tamit comme ni ma nattu woon ñi leen jiitu woon ba feeñal ba wane ni ñépp xam ala ayunin naas ñu dëggu ak ñu dëgguwul <laughs> moo tax gone yi eh, détecteur de jikko lañu dañ lay ñëw moo tax parent bu ne xam nga lii nga digal leen benn mbir defuñ ci dara <laughs> def dara wala ñu fàtte ko waaw même bu dee ne doon la ko def tout le temps mais benn bés daal nga wax wala mu toog buusewul mel ni saa ay déggu te moo la gën a dégg wala ko gis la ba pare di def loo xam ne da koy tere nga xool ko mu xool la ba pare continuer waaw loolu borom bi moo lay testé li yabluwakum ayyukum lan la ci teg ah san waamala waaw allahu akbar baabu husnul xuluq borom bi <laughs> dafa fi leen dee ak dund ngir teste leen gis nga ma alal ardi la leen dama koo def zinatan laha li nabluwakum ayyukum ahsanu amala te suratul kahf waaw <laughs> ngir ma tat nattu leen saytu leen ana moo gën a rafet jëf loolu nag sa doom yi dañ leen a taaral léeg-léeg ñu gisee bëtu taar borom bi di xool est ce dina tax nga mooy samay ndigal parce que toog bëgg di nab bi nabbee sa doom yi waaye léeg-léeg nga digal leen duñ def dara borom bi xool ana nan ngay réagir est ce que nekk ko réactionnaire mooy dégg nga duur mbéj ah dina ci indi xadiis deuxième xadiis bi fii Seydina Anas radiyallahu muy nettal yeneen tubaab saa salaam comme noonu dawul jëf lay dal bu dee Seydina Anas ci boppam moom <laughs> moo ne yeneen tubaab saa salaam daf maa yónni mais maa ngi naan mais sama xel bon du <laughs> mais bëggoon naa dem quoi mais mooy rek li suñu professeur ba ndeysaan rahimahullah professeur Mbuub professeur de philosophie dëkkoon fële ca Thiès yal na ko yàlla yërëm mu naan méfiez-vous des pulsions dangereuses <laughs> dañu doon bari lu muy wax loo mooy ca ko leen pulsions yi mooy yoo xam ne Iblis moo la ciy pousser ay mbir ma yu baaxul la yoo xam ne dañ lay pousser ci loo xam ne mu naan comme ngay dox ci pont rek gis benn waay buy romb nga naan sa waay boo ko sànni woon ci pont bi rek mu jógee ci pont bi mu ne yooyu pulsion dangereuse ak yi lay <coughs> ñu xool bu ñu àggee moom dinañ gis external way saab-saab da ah! ne la jamal dewoo ah <laughs> bu boobaa nag comme que yàlla nee nañu mooy suñu royukaay ñu fexe moom def li mu def bu ñu mel noonu ak taxalluq bi axlaaqi nabi moo tax sallallahu alayhi wa sallam jullit bu nekk ba bari lu muy laaj allahumma yow borom bi yal na nga def samay jikko nga def ko jikko yonent bi alayhi salaam loolu ñaan bu am solo la waaw surtout nit koo xam da ngay jig ne yow da ngaa xaw a am wow wow xol quoi gaaw a gaaw a mer gaaw a tàng mer luñ la wax saa buñ la nee fuusal comme li ñu waxoon borom bi ne woon yéen ñi gëm yàlla buñ leen nee tafassahu wala fil majlisi tafassahu <coughs> buñ leen nee nekk naan puusuma du tax du doy man dëkk fi nekk danga naa oh ah, loolu moo ko kenn non waroo def noonu mu nekk dafa saxu dafa war a woyof quoi woyof waaw nga puus buñ la waxuma la puus sax buñ la nee jógal waaw ah, nga loolu waxoon naa la fi waa xaram bi waaye eh, yal na yàlla jàppale police yi fi nekk yooyu alxaramayn makkaan mi dina nag organisation bu jafe la xam nga nit façon nit ku nekk lañuy gis di joxe ay ndigal gaa yi di teggi ndigal yi waaw di def lu leen neex te ñoom ñoom ñoo war a gérer ni nga xam ne noonu la fi nit ñi mën a nekk lépp jaar yoon waaw bu dee dañ ne dañ leen def lii nga gis ñee di jaar fële di tëb barrière ñi di jaar ñii wut tourner rek am ku daw xaji xaji xaji nangam xam nga yooyu tamit il faut être responsable yonent bi alayhi salaam <coughs> nit ki da fexe di ñaan borom bi say jikko na ko def jikko yonent bi alayhi salaam waaw loolu moom loolu ma bokk na ci ñaan yi nga xam ne mooy ñaan yi gën a dajale waaw ak ñaan bi naan borom bi maa ngi lay ñaan lépp yiw gu la sa yonent ñaan te dina muslu ci yow lépp loo xam ne sa yonent sa salaam moom la ci yow waaw nag mu ngi noonu woo tax am solo waaw jikko da ngay fexe te dina gis euh, al Abdul Qais dinañ ko gis tamit ci bunt bi waaw ni nga xam ne noonu la yonent may saa saam di ñu leeral kenn ndeke jikko yu rafet yi am na ñoo xam ne yàlla da leen koo bindee da leen ko bindee doon jibiliya noonu la leen mooñe moo ne da ngay gis nit ñoo xam ne ñoom ils ne nés comme ça dañu lewet man nga leen def lu nekk mais du feeñ ci ñoom ñuy muñ rek tax war yàlla xam na ne def na ko loo xam ne baroon na la dugal ci taal léegi mais bu mel ni waa ji il est imperturbable waaw ñooñu loolu mayut yàlla la am na ñoo xam ne ah bul fàtte allahu yajtabi ak yahdi ilayhi boo bële <laughs> <coughs> bu ko fàtte taxawoon nañ ci amaana ñu taxawaat ci <coughs> borom bi kon loolu dafa am ñoo xam ne da leen a def jikko yu rafet yi biñ juddoo la leen ko defal loolu la leen moo ñaar am ñoo xam ne nag amuñu ko ñoom ñoo war a def effort waaw boo xam ne borom bi dindi leen ñu nekk ci ba ni ñu koy amee waaw te dañ ko gis ci hadith Seydina Ibn Abbas boobu di nettali mbiru al-Ashaj Abd Qais radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne kon borom bi ñuy la takk waxoon nañ la bi ñuy gis aaya bi que ne pour rappel pour koo xam ne déglu lool ndax ku nekk moom li la arrangé ngay déglu ah voilà y a pas beaucoup <laughs> parce que commencé du ñëpp ko man am na xam ne dañuy soxla xadiis sangam ñu dem fa. yow nag bu dee tout le temps rek daan tax waa xadiis bële waxoon nañ ko foofu dellu fa des fois bon waaw bu dee buntu yi noonu la ñuy def parce que loolu la ñu waxoon mais yu mel nii jar na leeral. mooy nettali bi ne Ali euh, ibn ibn al ibn Ali ibn Abi Talib am ñu ne Amr ibn Maymun radiyallahu anhuma wala anil jami dafa woon benn jaamam jaam bi du ko sottil ndox muy jàpp ci ben fatala wala benn ndab boo xam ne ci weñ la bi mu koy sottil muy jàpp comme que dafa xawoon a daa ne woon ci suuf jaam bi tiim ko di ko sottil eh, récipient ba daal di wadd ndab li bi def ndox mi wadd rek dal ci bopp bi bopp bi toj eh sang bi nag mu gis ne sang bi affaire bi metti na ko quoi mais comme que moom du jaam boo xam ne xamut woon tus daa jàngoon xam diine ah mu fàttali ko aaya yi ne ah borom bi de tagg na ñi nga xam ne wal kaasimiina al waaw ñi nga xam ne buñ meree dañuy nëbb seen mer mu ne ko kasam tuxay lii ah kon de nëbb naa sama mer waaw sama xar kanam doo ci gisaat sama mer gi te lii nga ma def toj sama bopp bi nga <coughs> mu ne ko ah waaye jamul foofu dana ne wal aafina anin naas te bokk na nee nag ñi mu tagg yemuñ ci di nëpp seen mer kese waaye dañuy jéggal nit ñi di leen jéllale mu ne ko afawtu anka jéggal naa la na ko waaye borom bi tegu ci loolu de yemul foofu da ne wallahu yuhibbul muhsinin borom bi nag daa bëgg ñuy rafetal mu ne ko izhab wa anta hur li libéré naa la allahu akbar mooy ñun noonu lañ war a mel ñu salaf fii meloon aaya yi dañ ko doon appliquer amul woon ñu naan moo ñooñu saxaaba yu mag yi lañ doon wax bu ñun ñun moom saa bàyyi leen ñu fi déedéet xam nga fay naan Husayn Ali Ali du saxaaba Ali doomu al-Husayn sibt Rasulillah asibt alayhi salaatu wassalaam di Ali la moom du saxaaba mais neewul bon man daal saa loolu xam naa pour ñoom sama baay la ñoom al-Husayn ak ñoom al-Hasan yoo ñu baax ñooñu woom mais man moom saa yi eh déedéet dañ koy jéem li loolu tamit lañ nettal ci Seydina Amr ibn Maymun liñ doon wax sànq naan xale yi te àggalewuñ ko ay détecteur lañu borom bi ñoo la def seen kanam ak soxna si yow da ngay am soxna soo xam ne tout le temps mu lay defal lu nekk. waaw benn jour nag bon nekkul moom mu nekk mauvais humeur day xew yow ci sa bopp doon nga mel ah. yow ci sa bopp am na yoo xam ne tout le temps nga def ko benn jour amoo ci benn sawarte quoi waaw da ngay nekk mauvais humeur. <laughs> la daloon yeneen saa salaam julli ñaari ràkk rek jóg dem toog fële ci benn dàtt bu nekk fee quoi gaa yi gis ne yeneen saa daa mel ni il n'est bon gerte bi doon moom ak <laughs> tey daa mel ni am na lu xew quoi mooy boo kiiwee rek après jóg te doon na doon da leen mu doon leneen après mu jóg dem toog mooy xadiisu Seydina Abu Hurayra xadiisu euh, Zul Yadayni boobu. mu ñëw fekk woon toog ne ko mais yeneen saa salaam dañoo wàññi julli wala da ngaa fàtte. mu ko ñaar yooyu yëpp benn nekku ci mu ne ko ah kay benn am na ci kay <laughs> ah waaw waaw waaw waaw zul yaday ni man maa la koy wax yeneen saa salaam non benn moom def ko ci moom. <laughs> soit dañoo wàññi julli muy àtte bu bees boo xam ne ñun xamuñu ko woon wala rek da ngaa fàtte yeneen saa ne ñaar yooyu yëpp benn ci amul mu ne ko ah, si am ne neewul eh yow mais dane <laughs> dane saxaaba yi Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Umar ci ci sàppe bi ñu ngi fi toog moo ne laajte mais asadaka Zul Yadayn mais Zul Yadayn ni wax loolu la ñaari rakk laa julli <laughs> ñu la ko ñaari rakk kay nga julli wax na dëgg de yeneen yokkal leen ñaari rakk après mu daal di sujjóot ñaari sajda yi allahu akbar waaw mooy loolu day xew mais da ngay xool yeneen saa sallam bu ko daloon du mu doon réagir yuuxuwul waa ji da ko eh, yow Zul Yadayn waaw da ngaa bëgg saññu yàlla dal ma ne amul nga ma am na ñu insisté attention oh, dafa laaj yeneen ni parce que comme que moom jàpp na ne julli la ñeenti rakka kii nee na ko julli woon ñaari rakk ñoo ñaari rakk nga julli ah il faut comme comme na mbooloo bu fi nekk ñoo ñoo ma ne ah tey mu ne leen as-sabaqa dul yéene mais dul yéene ni wax dëgg na yéen. dina ko waaw yéen sans sans ñaar rakk nga fi julli de <laughs> mu dem ah, nit yow noonu nga mel nit nit ñépp a mel noonu. léeg-léeg doo nekk à l'aise da ngay xaw a nekk bon loo xam ne daal liñ naan il n'est pas dans ses xaw ma nangam quoi dans ses bottes <laughs> mais bu loolu amee il faut savoir su retenir quoi waaw loolu du la may permetre ngay wax nit loo xam ne waroo ko wax di wax wax yu génn gàll. sa na mën nga ñëw loolu daal ko loolu yaa ko war a comprendre ah man de soxna si bu kiiwee bul insister xam nga ne tey daal bi ñu ne kii mu ne non man demal nga kii ko sa gàtt si nekk yow bul di xanaa déggoo li ma wax. demal nga kii wala nga naan ma nii tension ngay indi te pourtant tout le temps dala ko doon defal xamal ne du bés bu nekk la bàyyi di di di di di di jàpp la muy rëbb ca àll ba waaw <coughs> waaw jour pour xaw ma ak jour sans xaw ma na ngeen koy wax seetal leen ma ko <coughs> ajaa meetar ci la ci jaar yoon <coughs> waaw waaw si ñuy siyaar waaw loolu mooy noonu la àddina bi tey mu neex Euh, li <laughs> Abu Sufyaan waxoon tax na dëgg ah alxarbu sijaal ah yawmun lanaa wa yawmun alaykum ah xare moom noonu la moom sijaal mooy da ngay gañe ñu gañe la te borom bi nee na wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa ala naas te ci loolu la doon wax xare Uhud boobu in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu waaw ne nag bés yaa moom bu leen ay ngaañ-ngaañ day tey Uhud ñu faat ci yéen soixante-dix personnes ngeen bari blessé fàtte leen ne bu leen fàttaleku leen ne at nee ñu génn ci ramadan bi ah sawaal bi ngeen ñame lii ci Uhud ñoom Abu Sufyan waa Quraysh ñamoon nañ lu mel ni soixante dix ngeen faatoon ci ñoom mu bari woon ay jooy ya ne woon Quraysh te ay jooy yi Medina la nekk waaw ah, wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas comme mbiri lay soppeeku nit nag ki muus mooy ki nga xam ne borom bi dalaa booleeg moom boo gisee ne loolu du jikkoo masula mel noonu tey mu doxale nu wuteeg noonu yow bul insisté bàyyil noonu bàyyil bënkëru muñ ak bàyyi mu jàll mel ni déggoo li wax da nga bañ ko koo solliciter yow nga dem defal ko sa bopp waaw <laughs> waaw idfa billati hiya ahsan fa ila alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu na amaana sax jànniwaale la demal def noonu ko defal nga xam ne nga dugg ci bënkëru muñ waaw waaw mel ni déggoo nga dem defal ko sa bopp ñëw toog tamu ko jege di ko narge déedéet xawal a nekk feneen di def leneen waaw ba ni muy dalaate daal di ñëw loolu mooy ab ànd mais du tee nii nii rek ah yow nag maa yëpp yëpp xanaa xamoo maa fi takk tubay waxi caaxaan yooyu moom war nañ koo bàyyi di wax quoi waaw waaw loolu mooy kooku dafa am problème de personnalité quoi c'est un macho à mort waaw <coughs> te ndaw si sa nawle la comme moom ni mu nekkee yow ni nga nekkee nawlem waaw kon nag mu ngi noonu kon yooyu yëpp borom bi dañoo boole nit ñi ak fa ngay liggéey nga nekk patron am say salarié yoo xam ne ay yàqal nañ la benn affaire te ñoom loolu nekk woon seen ko mais da ngay muñ amul rek tout le temps nga bëgg leen ko rimb ci salaire yi ay on va je vais couper sur vos salaires non alors que gars yi ils ont fait de loyer service yàgg nañ la liggéey loolu day tax doo amati benn motivation ci liggéey bi dañuy xam dañ naan lii sa waay la kii bu may di ko fi bàyyi kii li ma ko defal yëpp tey ma def erreur yàqal ko produit bi mu ne da koy xëcc sama salaire wala yaabi billah moo tax yooyu dañ ciy bàyyi xel kon nag ci kaw noonu aaya yi di wane kon jikko yu rafet baabu husnul xuluq bii di ñëw insha allah aaya yi rek la al imam daal di indi <coughs> rahimahullah bii di ñëw ño daal di dugg ci hadis yi mu koy commencé hadis six cent vingt et un di hadis sayna anas ibn malik xadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi